min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab salaasumi'a wa isnaani wa alhamdu wal minna ñu ñëwaat fi nga xam ne moom la ñu yemoon ci suñu jotaay bi ñu génn euh, ci chapitre 372 baabu maa a'adda Allahu ta'aala lil mu'miniina fil janna gisoon nañu xadiisu Ibn Mas'ud bi ci lañ ne woon muy xadiis mille huit cent quatre-vingt-quatre bi mu ne woon wa an Ibn Mas'ud mu ngi jële woon ci Ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na inni man de la a'lamu xam naa dëgg-dëgg aaxira ahli naari xurujan minha kii nga xam ne mooy mujjee génn aj euh, safara wa aaxira ak ki mujj ahli jannati waa ajjana duxulanil janna ki nga xam ne mooy mujjee dugg àjjana it xam naa ko rajulun benn waay la alhamdulillah yaxruju min an-naari habwa nga xam ne day dàngu ah, génn biir sawara fa yaqulu allah borom bi na ko azza wa jalla maa gën a teen la lahu idhab fadkhulil janna ne ko demal dugg àjjana fa yatiha waa ji dikkal buntu àjjana fa yuxayyalu ilayhi annaha mal'a li mu gis daal mbir mi mel ni daal dem gis mbir mi kene lii daal fees na <laughs> ay bëtam daal jox ko ne wii fees na waaw fa yaqulu mu ñëw ne yaa rabbi e borom wajadtuha malaa de ajjana nga ma wax ma dugg fekk naa mu fees fa yaqulu allahu azza wa borom bi ne ko mi kedd ta ne ko eh, izhab fadxulil janna demal nga dugg ajjana fa yati hawaaji dikkaat ko dikkalaat ko fa yuxayyalu ilayhi annaha malaa ba léegi mu ngi jàpp ne daal ah mbir mi fees na de waaw bi mu jàpp ne lii fees na fa yar mu delluwaat fa yaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a ci ñetteel bi ah borom bi tabaraka wa taala ajjana ji nga may wax de man fekk naa ko mu daal di feesal <laughs> fa yaqulu allah azza wa jalla borom bi màggata seet na ko idhab fadkhulil janna demal nga dugg ajjana fa inna laka mithla dunya wa asharata amthaliha am nga lu mel ni àddina ak fukk yu mel noonu yu toll ni moom masharati amsali dunya am nga lu toll ni fukki eh, misaalu addina bi yëpp fa yaqulu atasxaru bi <laughs> waa borom bi danga may saboote aw tadhaku bi wala danga may reetaan waaye wa antal malik te yaay buur bi nag qaala mu ne ko fa laqad mu ne ibnu Mas'ud dëgg dëgg ra'aytu gis naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dahika reena hatta badat nawajidu ba ni nga xam ne ci la ay bëñam di feeñe fa kaana nekkoon na lu doon wax moom yonent bi alayhi salaatu salaam zaalika adnaa ahli jannati manzila ki yow kee mooy ki mujj génn ci waa ki gën suufe ci waa àjjana li nga xamante ne mooy leer na ci ruwaat yi nag dañ naan mais lii yeneen saa salaam a wax wala kenn ci ruwaat yi ñu ne la lii de toute façon leer na ci xadiis 1883 bu al-Mughira biñ gisoon. boobu dane bi sayna Muusa sa'ala Muusa rabbahu sallallahu alayhi wasallam rabbahu ma adna ahlil janna manzila mu wax ko voilà kon loolu moom leeroon ci eh, waxu yonent bi alayhi salaatu salaam la wallahu taala alam léegi gisoon nañ ko ci foofu lañ ñemoon waxtu julli nag moo doon jege ñoo taxoon ñu ne nañu yem noonu walillahi alhamdu wal minna léegi na ne muttafaqun yi ñu war a kon continuer Euh, mu ne kon hadis bi al-imam al-Bukhari na ko noon al-imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima bokk nañu ka solo léegi laaj bu njëkk bi mooy euh, waaw léegi lii nii est-ce que ñoom ñaar dong ñoo ka solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al-imam Ahmad ibn Muhammad ni na ko ñaari bërëb ci Musnad Abdullah ibn Mas'ud nako noon al imam ibnu Maaja wa Tirmidhi d'abord abwaabu sifati jahannam an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun minhu nako noon al imam ibnu Maaja indi na ko rahmatullah alayhi kitaabu zuhdi baabu sifatil janna al imam al Bukhari moom ñaari bërëb la ko indi eh, ñaari bërëb kitaabu riqaaq baabu sifatil janna wan naar ak sifa kitaabu tawxiid baabu kalaami rabbi azza wa jalla yawma alqiyaama ma'a al-anbiyaa wa ghayrihim mun gisee bu njëkk bi al-imaamu al-Buxaariyu kitaabu riqaaq baabu sifatil janna wan-naar mu ne haddasanaa Usmaan ibn Abii Shayba mu ne nettali nañu Usmaan ibn Abii Shayba di Usmaan ibn Muhammad ibn Ibraahiim ibn Usmaan Abul Hasan al-Absi mawlaahum al-Kufi gane àddina 156 génn àddina 239 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Jarir moom li mu jëlee ci Jarir lu bari la muy Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi gane àddina 110 génn àddina 188 am na wuute am Mansur mu jëloon ko ci Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a as-Sulami al-Kufi Abu Itab génnaat na 132 rahmatullahi alayhi an Ibrahima mu jëloon ko ci Ibrahima ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a an-Nakha'i Abu Imran siiwe woon ci Ibrahima an-Nakha'i rahmatullahi alayhi gane àddina la 46 génnaat na la 96 an Ibrahima kon an Abida mu jëla ko ci Abida ibn Amr ñi ne noodu wa ibn Amr Abida ibn Qays ibn Amr Abu Amr as-Sulami as-Salmani as-Salmani al-Muradi al-Kufi nekkoon euh, àndandoo Seydina Ibn Mas'ud après bi fu Seydina Ali ne bokkoon na ci ñi nga xam ne àndandoo Seydina Ali Kufi la woon muy Abida muxadram la fekk na jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotu koo gis moom moom mii di Abida asal as-Salmani yo <laughs> Allahu akbar Allah Allah Allah Allah ah <laughs> moom jotul a gis Yonent bi alayhi salaam waaw Allah am na sax ñu ne moom jamono Yonent bi alayhi salaam lu tuub waaw ñaari at avant Yonent salaam di génne àddina tuub na waa jotu la gis yeneen timay saa saa waxoon nañ la soxbatu hmm, nekk euh, saxaaba yonent bi alayhi salaam loolu mayu yàlla la tànneefu yàlla la voilà walla kon abida as-salmani yu lool di boroom xam-xam bu mag nitu yàlla bu prin al-muradi al-kufi as-salmani yu siiwoon ci abida as-salm du ubayda de abida voilà as-salmani <laughs> génnaat ne la 63 am na ñu ñëw ba ne 74 wallahu ta'ala a'lam an Abdillah mu jële ci Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdurrahman al-Hudhali al-Kufi génnaat ne 32 ci Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam wa radiyallahu an Abdillah ibn Mas'ud annahu qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inni la'lamu akhira ahli an-nar khurujan minha wa akhira ahlil jannati duxula rajulun yaxruju min annaari kabwa voilà mooy xabwa fa yaqulu allahu idhab fadxulil janna voilà <laughs> demal nga duggi àjjana voilà demal nga duggi àjjana wa idhab fadxulil janna fa yatiha fa yuxayyalu ilayhi annaha malaa fa yarji'u fa yaqulu ya rabbi wajadtuha mala fa yaqulu idhhab fadkhulil janna fa ya'tiha wa yukhayyalu ilayhi annaha mala fa yarji'u fa yaqulu ya rabbi wajadtuha mala fa yaqulu idhhab fadkhulil janna fa inna laka mithla ad-dunya wa 'asharata amthaliha aw inna laka mithla 'asharati amthali ad-dunya fa yaqulu tasxaru minni aw tadhaku minni wa anta al-malik faqala qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dahika hatta badat nawajiduhu wa kana yuqalu lii moo tax lenn li ne lii it ka wax yoneen saa sallam doon nañ wax ne daalika adnaa lil jannati manzila waaye doon leer na ne yoneen saa sallam noo ko wax voilà léegi kantaal imam Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaj di ci baabu mu moom ci kitaabul iman baabu aaxir ahli naari xuruja moom ci ay version daanaka indi na ci ñetti version léegi nañ xool mooy liñ la doon wax ne la léegi moo ki nga xam ne da doon jéggi siraat bu dee ci riwaay imaam Ibn Mas'ud yi moom li muy wax benn nit bi la du keneen kenn nit ki kese la léegi imaam hadith Ibn Mas'ud Abu Hurayra ñoom ibn bi nga xam ne da ko doon nettali Seydina Abu Sa'id al-Khudri ne woon fa euh, doon wax waaja nga xamante ne loolu nañ ci ñëw mais nañ ñëw ci imaam Muslim d'abord imaam Muslim Abul Husayn kon kitaabul iman baabu axiri ahli naar xuruja wala baabun axiru ahli naari xuruja mu ne haddathana Usmaan ibn Abi Shayba imaamul Buxaari kan la ko jëlee woon ci moom mi voilà du gis nga sànq ne Buxaari hadiisam bi ko ko jëlee ci Usmaan ibn Abi Shayba rahmatullah moo nekkaan nii voilà kon nga gis ne kon hadiis bii nii. mooy ñoom ñoo bokkuñ ko jële sauf que imaamu muslim daf cee toftale keneen voilà du Usmaan kese dane hadathana Usmaan ibn Abi Shayba moom gis nañ ko sax wa Ishaq ibn Ibrahim ah, Ibrahim al-Hanzali di Ibrahim al Abu Yaqub an-Naysaburi di Ishaq ibn Rahawiya rahmatullah alayhi gane àddina cent soixante et un génn 37 rahmatullah alayhima kilahuma ku nekk ci ñoom ñaaraan jaririn gis nañ ko fee Usmaan gis nañ moom ño càllale Jarir ibn Abdul Hamid rahmatullah alayhi gis nañ ko sànq ci Imaamul Bukhari rahmatullah alayhima qaala Usmaan mu ne sama sëriñ mu njëkk bi Usmaan dane haddathana nettali nañu Jarir moom noonu la ko waxe ne Jarir moo ñu nettali wa an Mansuur an Ibrahim an Abida voilà an Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala nii mooy càllale bale rek ah, qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inni la a'lamu akhira ahli an-nar khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan dukhulan al-janna rajulun yakhruju min an-nar habwa fa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala lahu idhhab fadkhul al-janna fa ya'tiha wa yukhayyalu ilayhi annaha mal'a fa yarji'u fa yaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a fa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala lahu idhhab fadkhul al-janna qaala fa yatiha fa yuxayyalu ilayhi annahaa malaa fa yarji'u fa yaqulu yaa rabbi wajadtuhaa malaa fa yaqulu allahu idhab fadkhulil janna fa inna laka mithla ad-dunyaa wa asharata amsaalihaa aw inna laka asharata amsaali ad-dunyaa qaala fa yaqulu atasxaru bi aw atadhaku bi wa anta al-malik qaala laqad ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam dahika hattaa badat nawaajizuhu qaala fa kaana yuqaalu daaka adna ahlil jannati manzila lii mooy riwaaye euh, Usmaan ibn Abi Shayba mooy fa yuqaalu yi gis nga moo imaamul Buxaari yi fële loolu la ko léegi nañ xool di nga xam ne moom la ci teg imaam Muslim ñetti version yi mu ne oh, ba léegi ginnaaw xadiis bi wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Kurayb léegi mu jële ko ci petit frère Usmaan Usmaan ibn Abi Shayba mi nga xamante ne moom lañ gis sànq léegi cette fois-ci mu jële ko nag ci petit frère am bi Abu Bakr bi Abi Shayba di Abdullah na Muhammad ibn Abi Shayba moom cent cinquante neuf Ousmane ban année la gane la gane àddina wax nañ la ko sànq cent cinquante six rakk ji gane àddina cent cinquante neuf mooy mage ko ñaata cent cinquante six cinquante six cinquante cinquante cinquante neuf trois ans hein ba pare rakk ji kañ la kañ kañ kañ kañ kañ la kañ la génn àddina Abu Bakr ibn Abi Shayba moom deux cent trente-cinq Ousmane génn àddina kañ moom Ousmane deux cent trente-sept non deux cent trente-neuf deux cent trente-neuf kon trente-cinq trente-six trente neuf quatre ans la ko après mooy frère bi petit frère bi génn àddina quatre ans après muy génn àddina te moo ko trois ans voilà kon mu ngi noonu deux cent trente-neuf la Ousmane euh, génn àddina kanta Abu Bakr moom ibn Abi Shayba moom trente cinq voilà yi noonu mooy petit frère bi këru xam-xam la ñu woon borom musannaf Abu Bakr ibn Abi Shayba moo gën a siiw nag frère am mais frère am bi ko siiw la ci borom xam-xamu hadiis voilà sëriñu ash-shaykhaani la voilà attention voilà gis nga nii gis nga leen euh, hadiis bi version bi njëkk gis imaam Buxaari moom ci moom la ko jëlee kii moom imaam Muslim jëlee na ko ci mag ji jëlee ko ci rakk ji. moo ne kon wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Kurayb lii mu couple abu abu fële Ishaq ibn Ibrahim la booleeg Usman ibn Abi Shayba fii nag Abu Bakr ibn Abi Shayba mu boole ko Abu Kurayb wa Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani al-Kufi gane àddina 161 génn àddina 247 kii nag mooy sëriñu waa kutubu sitta ñoom ñëpp voilà moom sëriñu waa kutubu sitta ñoom ñëpp la. moom Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala rahmatullah alayhim mu ne wal lafdu li Abi Kurayb kaddu yi ki ma sama sëriñ mujj Abu Kurayb la ñaaw qaala mu ne ñoom ñaar nee nañ haddathana Abu Muawiya ñoom jëlo Abu Muawiya Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawla Abu Muawiya ad-Darir rahmatullah alayhi gane àddina 113 génn àddina 194 an al-A'mash rahimahullah mu jëlo ko Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawla Muhammad al-Kufi at-Tabaristaani al-asl ganaat na 61 génnaat na 145 si woon ci al-A'mash an Ibrahim rahimahullah mu jëlee ci Ibrahim gis nañ ko sànq ibn Yazid muy an-Nakha'i Abu Imran gis nañ ko sànq an Abida muy as-Salmani gis nañ ko sànq rahmatullah ala al-jami' Abdullah mooy ibn Mas'ud radiyallahu anhu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inni la a'rifu voilà inni la a'rifu voilà niñ jóge woon dana inni la a'lamu bi inni la a'rifu axiru hmm? axiru ahlun naari xu inni la a'rifu axira ahlin naari xuruja min an-naar rajulun yaxruju minha zahfan ñëwe na ay ay synonyme lañ rek <laughs> voilà ak kabwa nag habwa hmm? léegi euh, euh, euh, mu ne léegi nag waa ji bi génnee noonu moom waajoojee nga xam ne noonu lay génne ci safara si moo imaamu Nawawi ne kanta zahfan wa amma zahf fa qaala ibnu Durayd wa ghayruhu huwa al-mashyu ala al-isti ma'a ifraashihi bi sadri waaw mooy doxe doxe sa sa jékkiwaay yi ba pare tëral sa sa dënn bi waaw tàllal sa dënd bi mel ni kolal <laughs> ah? mu ne kon fa xasala min hada an alxabu wa daf kenn yooyu benn lan mooy darbu rek la aw mutaqaaribaan wala eh, dañoo niroo wala boobu dañoo jege waaw mu ne walaw sabata ixtilaafuhuma bu dee seen bu doon saxoon na dañu wute xamala ala annahu fi xaalin yazaf wa fi xaalin yahbu mu ne bu boobaa dañ naan benn façon bi mu doxe ko ne doon lay génne safara beneen bi beneen côté Euh, beneen wàll bi kon mu ngi noonu al imaamu kon buñ ñëwaatee mu ne kon fii zahfa fa yuqaalu lahu intaliq fadxulil janna fa qaala fa yadhabu fa yadxulul janna fa yajidu an-naas qad axadul manaazil lii niroog hadiisu Seydina al-Mughira ibnu Shu'ba gisoon bi bi nga xam ne ci bi ci jataay bi ñu génn ndax hadis bii lañ noonu ba ko jiitu mooy hadis bële nga xamante ne biñ ne ko demal dugg huwa rajulun bi Seydina Muusaa laajee borom bi kan mu Abdullah gën a suufee wàccuwaay àjjana mu ne ko rajulun la huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannati al janna fa yuqalu udkhilil janna fa yaqulu ay ya rabbi kayfa qad nazala an-nasu manazilan wa akhadhu akhazatihim mu ne Seydina Muusa borom bi na ko ki gën a tu wàcce gën a suufale wàccuwaay benn waay la boo xam ne day ñëw ginnaaw bi waa àjjana bi ñu leen dugalee àjjana ñu ne ko demal dugg àjjana ja'alana Allahu minhum mu ne ah borom bi nan naa fay duggee te nit ñi wàcc nañ seenu wàcc waaye jël nañ <laughs> waaye la fa dëkk waaye jël nañ ko ak xéewal ya <laughs> waaw léegi moom lay wax fii rek <clears throat> ne fa yadxulul janna mu dugg fa yajidu naasa qad axadul manaasi jël nañ wàcc waaye fa yuqaalu lahu ñu ne ko atadkuru zamaan allati alladi kunta fii yaa ñu fàttale ko àddina ba nga woon jamono joojee fa yaqul mu ne waaw waaw dégg maa ngi koy fàttale ko fa yuqaalu lahu ñu ne ko taman na léegi mébétal mëbëtal lu la neex fayataman naa sawaay bëbët fa yuqaalu lahu ñu ne ko mooy mëbëtal lu la neex rek mooy nit koo ne imaginer walillahi masul ala koo xamante ne moom leer na ko ne fii comme buur yooyu nga xam ne dañu am lépp presque ci réew mi lépp il suffit ñu ñu wax rek décret buñ ko jëlee yow buñ ne woon nañ la jox domaine sàngam ci saase lañ la koy jox parce que moom mooy décider te way waxam kenn du ci teg ba waaw ñu naan léegi yow féetee ko waaw waxal lan nga bëgg waa ji na ko léegi yow boroom bi na ko taman na léegi yow waxal li nga bëgg waaw taman na faye taman naa sa waay wax li mu bëgg fa yuqaaloo ñu ne ko laka alladhi tamanna ne ko li nga mëbëj yëpp comme ñu ne waaj <laughs> waajoo xam ne dañ ne ko léegi yow waxal loo xalaat rek ma jox la mu ne man de li ma bëgg mooy am benn île boo xam ne lépp ab dëkk lay ñëw am nay magasin am nay kër yu rafet am nay lii wax wax li xelam dem ci lu neex am ay oto yu rafet am lu nekk wax lu ko neex am lépp waaw ay du ma feebar du ma nàngam ñu ne ko loolu lépp am ko <laughs> ko loolu quoi aywa faya tamanna fa yuqalu laka alladhi tamannayt ne ko li nga mébét népp ne moom nga bëgg am man boroom bi jox naa la ko wa asharata adhafi dunya ak àddina fukk yu toll ni àddina defal naa la ko qaala fa yaqulu waa du ko gëme mu ne mais atasxaru bi wa antal malik waa borom bi da nga may saboote da nga may reetaan te yow yaay buur bi qaala <laughs> ibnu mas'ud radiyallahu anhu fa laqad dëgg-dëgg ra'aytu gis naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dahika hatta badat nawaajidu reena ba nga xam ne mooy bëñam yi feeñ léegi nag nañ ñëw ci nawaajiz fee paase waxoon nañ la ko al imaamu mu ne nawaajiz ginnaaw bi mu waxee nañ koy takke ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj mu ne qaala abul abbas Sa'lab wa jamaahir al ulama bin nawaajiz huna al anyab mu ne abul abbas de de Sa'lab nee na ak jamaahir al ulama mooy boroom xam-xamul linguiste yi yu làkku arab yi nee nañu ak ñi nga xam ne ñooy toppatoo baat yi nga xamante ne nii day tumuraanke yu ñu nekk ci xadiis yonent ba lay saa saa ko ñoo al imaam Ibnul Asiir moom ci la ci ñoom la bokk ak ñoom ak seen yu mel noonu ah mu ne ñoom ëpp ci ñoom lii lañu ñu tekki wax ak ñurul ñoom sax dañ ne al muraadu bin nawaajiz fii nag nawaajiz xam nga gisoon nañ xadiisu Sayyidina al Irbaad ibn Saariya alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafaa'i ar-raashidiin addu alayhaa bin-nawaajiz waaw borom bi yoneen saa salaam ne woon maa ngi leen di dénk sama sunna sunnaay sama xulafaa'u raashiduun yi nga xam ne ñooy les bien guidés yi ñëw sama gannaaw di ma wutu neefe fi li ma nee woon ŋànk leen kook seeni dëgg délig mooy adras mooy yëgga biir waa léegi kon nawaa gis est ce que loolu kese lay teg saa saam kat xamoon nañ ne ci samaa'il yi yiy wax ay ni meloon ak yooyu bokk na moom niñ ko xamee yonent bay saa saam doonu doon xàqataay non te doonu doon ree ba ñu gis bëñam yi ci biir ah kon fii Ibnu Mas'ud na gis naa yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu nettalee lii daxika xatta badat nawaajido waaw loolu moom lu mu fa demee noonu ñu ne la waaw nag mbir mi nag loolu la imaamu Nawawi di leeral lii mu ne la jumhuur Abul Abbaas Sa'lab ak jumhuuru linguistique yi waaw muy li ëpp ci boroom xam-xamu langue yi dañ ak gharibul hadith ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne liñ jublu fii nag bu yooyu ah non nawaajiz bii mu wax mooy al anyaab waaw mooy al anyaab nga ne aniyab léegi lan mooy aniyab ñu ne la euh, xam nga euh, doomu aadama bon arab yi quoi arab yi muy euh, ñoom dafa bëñ yi dafa am nuñ koy woowe bëñ yi bon dañ la ciy wax yu kii rek mais bon loolu moom c'est pas notre sujet mais c'est juste pour nga mën a comprendre Euh, lii nga xam ne moom la moom lañuy wax quoi mooy bëñ yi yi nekk ci kanam xoolal boo amee mooy yi nga xam ne ñoo ñooy léeg-léeg ci nit ki mën na nekk yi gën a mag yi ci kanam nga am day am ñaar ci kaw am ñaar ci suuf yooyu ñaan saniya saniya saniya taani ñaar yi ci kaw mu am ñaar yi ci suuf boo leen boole ñu ak sanaya pluriel bi mu am saniya am li nga xamante ne bi ci tegu mooy ñaar xam nga ñaar ci kaw ngay yi nga xam ne sàkkara yàlla ñi am sàkkara yàlla diggante ñaari bëñ yooyu noonu xam nga foofu mooy am espace ñaari bëñ yooyu nag moom la arab di tu tuddee saniya wala boo ko boole ji ci suuf muy ñaar ci kaw ñaar ci suuf ñuy sanaayaay nga xam ne ñeent lañ léegi ginnaaw yooyu mu am yeneen ñaar yi leen séq mooy boo jógee ñaar yooyu de part et d'autre ndejoor bi ak càmmoñ beeg ndejoor bi yëpp ndejoor beeg càmmoñ bi yëpp ci kaw ak ci suuf am na yeneen ñaari ba ñu yoo xam ne ñaar ci kaw ak yi leen yi yi nga xam ne bu ñu tegoo moom lañuy ñuy laal ci suuf yooyu ñooy rubaaya yi waaw boobu par exemple yeneen saa sam bu mel boobu lañ dammoon ci euh, keroog euh, voilà rubaaya yooyu rubaaya ñooy rubaayaat bu dee bon leen a boole yi ci kaw yi ci suuf kon am nga ñeent ñaar yooyu ci kaw ak ñaar yi ci suuf yi nga xam ne ñoo siq sani yey ginnaaw yooyu nag mu am naab yi waaw naab an lañ koy wax <laughs> mooy léeg-léeg ci ci ci ci ci ci animaux yi ñoom gayndeek ñoom ñoom ñoom lañ naan cru nga xam ne moom mooy gayndeek bu ŋaañee ñoo ci gudd nag ci gaynde gi ñooy yooyu nga xam ne ñaar yooyu nekk ca weer gi génn waaw kuréel bu dee ci ni nag mooy ñaari ci kanam ñaari ci tegu yeneen ñaar yi ci tegu de part et d'autre ndeyjoor ak càmmoñ ñooñooy ñooy naat yi voilà <laughs> léegi boo jógee ci anyaab yi la ngay jàll mooy bawaaxik yi waaw après nag adras yi ñëw ca gannaaw adras yi mooy dëgg ji voilà kon lii ci gàttal mooy affaire bi. léegi nag bon léegi euh, kii ne nu mu tudd euh, al imaam al xaafiz an-Nawawi nag loolu lay leeral fii ne la nag affaire yi fii nag euh, anyaab yi la kon moo yeneen saasam dafa ree du daa muuñ kese muuñ ndax muuñ kese léeg-léeg dinañ gis yi ci kanam mais duñ gis naab yi xam nga naab yi fañ nekk waaw deux deux yi ngay njëkk a yeneen deux yi ci teg yeneen yi waaw léegi nag loolu la lay wax ne la fii nag waa li ëpp ci jumhurul waa ahlul luwa ak ñooñu dañu ne loolu la nag waaw al muraadu bin nawaajiz huna al anya mooy naat yooyu la nag waaw kay <laughs> yooyu moom feeñ ñoom saa tam sax ree mooy reen nga ree gi yaatu na masha allah waaw ndax <laughs> keroog yeneen sa bi Seydina nga gisoon nañ ko xadiis ne sa imaam Buxaari bi mu dugg fekk yoneen saa sam bon hadis yi na Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa an Umar radiyallahu léegi mu ne euh, yeneen saa salam euh, bi mu dugg see rek jigéen ña fa newoon daal di laqatu ci ginnaaw rido yi yeneen saa salam di ree Seydina Umar dugg nuyoo pare na ko adhakallahu sinnaka ya rasulallah ne ko yal na yàlla yi gën yokk sa leer waay sag sag ree yow yeneen si bare saa salam waaw mu naan ko man de yéemu naa ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekkoon fii di wax ak man bi ñu la déggee nga nuyoo rek ñu ñu laqatu nii ci ginnaaw rido yi <laughs> waaw waaye waaye eh, yeneen saa salaam eh, voilà ree reegu yaatu masha allah mu ne kon ñoom dañ ne liñ jublu fii ci nawaajis yi mooy anyaab yi mooy yooyu bëñ yooyu la mais du du dëgg jële waqiil am ñu ne almuraadu huna ad mooy ya nga xam ne nit ki bu reetaanee reetaan yu kawe moo yecca tegu ba léegi am nga boo ci abraas abraas yi ñooy ci dernier ñooy yi nga xamante ne ñooy dëgg jeex waaw waqiila mu ne am na nag ñu wax yecca tegu almuraadu biha al abraas mooy dëgg jeex waaye mu ne wa hada nag huwa al ashhar fi al itlaq al nawajid fi mu ne bii mu mujj bii nag muy abraas dëgg ji bu ñu jooyalee moowu ah kàddoog ah, ah, li nga xamante ne mooy euh, nawaajil ci arab mooy dëgg ji lañ ci jublu moo tax hadith sayna al-Irbaad bi boobu dëgg la mooy sa diine bu ko jàppeeg sa bëñ yi nekk ci kanam sanaayaa yi nga xam ne muy xëcc muy jàll dugal ko ca bëñ yi ka miir dëgg ji bu ko defee mu naqaree jote bu ñu lay baaje mu naqaree baaje muy génn waaw mu ne nag bu ñu ko joyelee ci arab loolu lañ ci jublu nag waaye nag ah, walakin waaye as-sawaab li nga xam ne mooy liggin gën a jóg inda al-jamaahir maa ci li ëpp ci waroo xam-xam yi nag dañ ne fii nag jubluwuñ ci noonu yeneen saa salaam reetaanaw du bool loolu la ci jublu que daa reeta lool moom nit ki day xàqataay bu boobaa mooy daa ubbi génne ngi bu baax da ngay gis li ci biir te yeneen saa salaam doon loolu reetaane lool waaw. après mu ne wa fii haadaa jawaazu dahik kon xadiis bi <laughs> ngi jàngale possibilité reetaan <laughs> xam nga gaa yi xamul. <laughs> gaa yi nga xam ne miinuñ uh, waxu boroom xam-xam yi ak tamit ni ñuy jëlee di royee yonent bi alay saa saam ci lépp rek dañ naan waaye loolu moom loolu jar naa wax <laughs> possibilité reetaan kay loolu c'est cool reetaan kay loolu lu ci ne dañuy reetaan ñu ne la non c'est kay loolu laa wax mooy ñii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim lépp yonent bi alay saa saam boroom bi da leen tàggat ñu koy topp waaw waaw warax dañ naan la wala fi hada ci lii jawaazu dahi dañ ciy jàng ne possibilité reetaan parce que nen saa sam reetaan na <laughs> walaysa bi makruhin nekkul lu ñu sima ala fi fi ba'd al mawaatin ci lenn bërëb yi voilà wala bi musqatil lil murwa parce que daa am ñeneen ñoo xam dañ naan boo nekk reetaan nag moom di ko bañ a def di jaay boo leen fekk ñuy këj di ñàngal loolu du sunnaay dara waaw kooku moom dese naa mat même bu dee waaw di ñàngal rek moom daanaka kenn mësu koo gis mu ree gaa yi loolu du modèle yeneen saa salaam li mu doon traversé xeetam da doon nekk ci jamono yu metti waaye lu nekk lu nekk ak bërëbam waaw waaw day doon xutba mel ni ka annahu mundiru jaysh mel ni kuy xupp ab armée waaye bu dee jamono yi reetaan daa am loolu du ko teree reetaan voilà ak loo xamante ne nii loolu mooy doomu aadama quoi waaw mais ne parce que ñoom diw ñu ngi ci problème waroo reetaan ba xaw ma lan loolu lay sa bi sac loolu du sunnaa yonent sallallahu alayhi wasallam voilà